ajma'iin amma ba'du fa yaqulu al-imaamul haafidu hujjatul islaam abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi fil baabi saamin baabun fil istiqaama waan abi amrin wa qiila abi amrata sufyaan bni abdillahi radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qultu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qul lii fil islaami qawlan laa as'alu anhu ahadan ghayrak qaala qul aamantu billahi thumma istaqim rawaahu muslim rahimahullah kon lii mooy xadis bi nga xam ne moom laal al imaam njëkk indi fii deful comme bi mu defoon bee weesu al al awwal xadis numéro un ak yooyu déedéet daa ñëw rek indi xadis bi te xadis bi mooy numéro juróom-ñett fukk ak juróom biñ tàmbalee téere bi ba léegi mu ne wa an abi amr mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon abibu amr waqiila am na nag ñu ne non abi abu amra ne comme dane an moo ne abi waaw bu amuloon an danaan abu amra wala abu amra eh, an bee tax an abi amr mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon abi amr waqiila am ñu nan la tuddoon sufyaan muy sufyaan ibn abdillah ah mooroon doon Sufyaan ibn Abdillah as-Saqafiyu ah moom nag tegu ci as-Saqafiyu bokkoon ci waa Saqif waaso wu mag wi nga xamante ne nii ñoo dëkkoon fi nga xam ne mooy Taif ah Sufyaan ibn Abdillah ibn Rabi'a ibn al-Harith am ñu ne non ibn Abi Rabi'a la ah bokkoon ci waa Saqif bokkoon ci at-Ta waa Taif moo tax dañ naan ko as-Saqafi at-Taifi radiyallahu ta'ala anhu taalibe la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaw kon nag euh, mu ne qaala nee na dafa ne qultu ya rasulallah daneen dama ne yonent bi alayhi salaatu wa yow dawal yàlla li gis nga saxaaba yi bu ñëwee di wax ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam gis nga Hanzala niñ gisoon bii weer bi koy nent mi alei salaatu salaam gisee mook Seydina Siddiq <laughs> mu ne ko waalu xew Hanzala mu ne ko naafaqa Hanzala ya rasulallah <laughs> mooy gis nga dawal yàlla bi waxoon nañ la nekkuñu fi mukk non ya Muhammad non c'est que Hanzala naafaqa quoi déedéet ñëwul naan ko ya Muhammad qul li fil islam yow Muhammad <laughs> wax ma ci l'islam waaw bu dee yaa cheikh waaw waaw yaa ustaz qul li euh, fil islam yu mel noonu ngay wax booy laaj <laughs> yooyu taxawoon nañ ci mu ne ko yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qul li fil islam damaa bëgg nga wax ma ci l'islam gii ma dugg diine gi wommatu gi qawlan wax joo xam ne laa asalu anhu ahadan ghayrak wax joo xam ne moom yow keesee laa koy laaj duma ko laaj keneen kulut yow mooy danga may tontu tontu boo xam ne wax ma loo xam ne moom damay doy sëkk dootuma soxla di dem di ko laaj ak keneen xam nga léeg-léeg nga am sab laaj laaj ko benn boroom xam-xam mu tontu la waaye amaana yow la nga doon xaar waxuma nag attention waxuma ñi nga xam ne ay laaj biaisé lañ yor dañuy ñëw fabrique seen façon laaj parce que am na caaxaan muñ bëgg a doxal waaw def laaj boo xamante ne nii te loolu aka bari ci ñun wolof yi boo deful attention <laughs> bu ñu bëggee benn mbir bëgg daal loo xam ne moom dañ na koy laaja loo xam ne gis nga boo deful boo boo deful nag yow doo tontu lu ñoom liñ bëgg nga tontu koy waxe xam ne daanaka beneen possibilité du am loolu nga ne leen baax na <laughs> que loolu lépp moom yow mu ñëw ne la laaj naa loo xam ne bëgg du ma ko kooku moom bi mu lay laaj la la jox réponse bi te bàyyiwu la da ko fabriqué laaj bi ci bopp bi togg ko ba mu ñaaw ba nga xam ne yow doo mën a xanaa leen bu ñëwee yow nga dóor ko sa yeneen laaj bu waxee laata ngay tontu nga ne ko wax affaire bi gën a càmbar leerlu mbir mi mu gën a buy détaillé nag ngay gis fay <laughs> moo tax ñëw rek di tontu noonu ci kaw waxi wolof noonu da bu bu laajee bu leerul yow mais ko waa est ngaa gën leeralaat wax ma exactement affaire bi mooy lan ko wax waaw waaw <laughs> waaw keroog nag suñu sëriñ radiyallahu anhu mu ngi wax lu am solo <laughs> ci buloo waaw ko waxi caaxaan yi nga xam ne si waxi caaxaan la <laughs> bi gën a mag yi bokk na ci gën a mag léegi <laughs> waaw ba pare gaa yi jàpp ko comme si léegi loolu mooy moo waxu dëgg la gën a noo laaj xam nga bu ñu la laajee ci diine laaj la duñ la laaj rek nga tontu yooyu mooy lan yëpp <laughs> mais looloo ma sa am di parce comme que ñoom ci seen bopp xoolal ni ñuy def gaa yi ay dañu mus quoi comme que jàngatuñ wax dëgg yàlla kenn tegu leen fi ngeen nekk kenn waxu leen tontu leen kenn waxu leen woowu leen woote leenu cëriñ wala osaas kenn waxu leen ko kenn forcé wu leen ci ah yaa fi woote boroom xam-xam ci réew mi kay ah nag gars buñ amee ay laaj ñun ñu di amee laaj di ko laaj nga ne leen nit am laaj bu jàmp ñëw laaj la ko nga tontu ko léegi loolu manula ne waaw parce que affaire yi kii yooyu yëpp waxi caaxaan la wax dëgg waxi caaxaan la waa ñi koy wax day camoufler ñàkk xamam dara parce que moom amul dara lu ne ci bopp bi ci li mu ci li muy wane ci biti ne moom la xam muy xam-xam amu ci dara parce que bu ci amoon dara quand même nan la ñuy jàppe nan la nit di ñëwee naan ma nan la yonent ba saa saa doon jàppe ma ne waaw laaj ma ko à dix heures waa ji wala wa laaj ko à treize euh, quatorze euh, treize heures alors que treize heures et demie ñuy julli wala mu laaj ma ko treize heures vingt cinq ma naan ko waa léegi xam nga nu ñuy def waaw laaj bi de am na solo waaye da ngay bàyyi ba tàkkusaan nga ñëw wala da ngay bàyyi ba ma dem kër ga waaw ndax laaj ci diine daa nekk lu sensible te sax diw waxoon na wane diw bàyyil diw mi ngay wax naa wax premièrement dañ di tuumaal diw naa même dañ naan même bu dee diw ko wax wax jooju teguwul ci lenn laa wax waaw boo man la tontu teel xaw ma nee ko xaw ma mais gëna la simple bu ko defee moom mu dem seeti keneen yow yow yow dara du la ci fekk parce que xamoo mais daa mel ni ne xaw ma googu la gaa yi bañ a wax ndax gaa yi <laughs> comme ko wolof moom <laughs> ku ñu fi laaj <laughs> mu ne xaw ma gaa yi dañ naan kii yaa ndekawu sa sawaay nekk mi ndekete rek xamu ko alors koo xam nañ la imaamu Maalik taayee voilà fàttaliku nga ko kon jarul ci ñëwaat rahimahullah mais waxi caaxaan yooyu mooy la léegi waa ji moom nu muy def heure bi mu waroon a julli du mën a julli parce que yow jàpp sax jàpp gi mu war a def xamul noonu la koy defe nga naan ko xaaral ba suba wala ba kii bu ko defee ma dem ba xoolaat affaire yi kooku lenn kese la dañuy jéem a camoufler seen nulaar biir seen ñàkk xam dara waaw mooy kii daa xamul mais man nañ la nga ne xamoo loo xam ne xamoo ko mais bul ne waa ji war a xaar bu ko fi xaar loo nee ko xaw ma bu ko defee moom mu jëli matuwaayam seeti keneen waaw nit ñi doon taw gi jotaayu xam loolu ba léegi moo ama ah, c'est que ñun dañ koo miinu rek ci réewu wolof demal ay pays arabes yi nii réewu arab yi jàkka yi majaalis la waaw da gis ñoo xam ne ay arab saoudite ci université yi la ñuy jàngale mais teewulee na nekk ci jàkka yi di jàngale comme sama sëriñ ba <laughs> Cheikh Mouhamadul Mukhtar <laughs> ah ash-Shanqiti laa wax <laughs> hafizahullah waaw wa ayyada léeg day jàngale ay jidda di jàngale euh, Médina ci jàkka ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi ak yooyu yëpp te day joxe cours ci université bi en plus mais da ngay toog te damaa joxe exemple moom kese mais foo dem noonu demal Maroc demal Maroc seen jàkka yi yooyu boo fa mën la dem nga xool seen chaîne boobu al Sadis ak yooyu borom xam-xam yi toog di jàngale parce que ñooñu xam-xam. jàngale ba pare bu ñu paree mu am question réponse gaa yi laaj ñu leen di tontu bu dee dañoo laaj loo xam ne kiy jàngale xamu ko moom moom du rëy ne xaw ma du rëy ne di jéem a tontu wala di jéem a aaral wala di jéem a danaan xaw ma lii ah loo xamu ko wala mu jaw ñu xam ne kii moom ñu ngi sincère quoi <laughs> waaw mais bëgg yow lu ñu xaw ay nan la ñuy jàppee <laughs> nga naan nañu xaar ba suba <laughs> mais ça va yow kañ ngay jariñ nit ñi <laughs> kañ ngay jariñ nit ba pare nag yow noon nga mel wala noon ngeen fara mel ndax seen càggat du ngeen càggane xam-xam du ngeen réviser du ngeen ci ne waaye di ko mbubboo ba pare bi gëmtoo nit ñi ne fii mu ne yéen fi ëpp xam-xam te ku reen laa ngeen na ko demal ba suba ñu door a tontu bëgg ériger loolu en règle quoi ni lii nag léegi lii la parce que xam nga tontu ci diine daa sensible waaye yow ma ne baal li ngay wax laa wax <laughs> boo xamul ne xamoo rek kon nag affaire yooyu yëfi caaxaan la ko waa <laughs> kon mu ne <laughs> yow yeneen kon li ma doon wax fii naan euh, euh, moo li Seyna Sufyaan mii di wax yonent bi sallallahu alayhi naan ko qul lii fil islaami qawlan wax ma ci l'islam loo xamante ni nii hmm? njàngale moo xam ne xamal ma ci loo xamante ni nii duma ko laajaat kenn waaw ku dut yow yow yonent bi alayhi salaatu salaam ma ne la attention bu dee wolof moom day ay ay kii jiidal lay dóor rek question yoo xam ne yow boo moytuwul doo mën a tontu lu dul li bakkanam bëgg ak li muy xaal waxuma ñooñ de mooy ki nga xam ne dafa ñëw dama doon wax ne léeg-léeg nga laajub sab ku sincère ñëw laajub masala ñu tontu ko ci am benn borom xam-xam bu ko tontu koo xam ne xam na affaire yi mais euh, amaana mbir leerul ci boppam mooy borom xam-xam moom leer na ci moom mais tontu na ko mais waa ji waa laaj-laaj bi ba mu ko tontoo affaire yi leerul ci moom léeg mu ñëwaat laajaat ko tontuwaat ko mais ba léegi affaire yi defe naa leer léeg-léeg ñu muy def day ah xaaral ma seet ma laaj keneen ba xam. mu laaj beneen boroom xam-xam loolu du lu xaraam ah, ah loolu du lu xaraam de les xaraam mooy nga nekk waaba jiiba diggante ñi nga xam ne ñoom la boroom bi dénk xam-xam nga ñëw laaju masala fii kii tontu la nga jàpp ne ah téye ne xaaral ma dem laaji Cheikh Ñoxor euh, Njaay dem ci Cheikh Ñoxor Njaay laaj ko moom mu daal di lay tontu. lu xaw a wuteeg li la li la këlew toon wax nga ñëw naan ko ah mais Serigne diw moom waxul loolu ah ngir bëgg leen a féewale ngir dóor jël boroom xam-xam yi di leen dóoranti seen biir waaw loolu moo xaraam waaw kooku gis nga bu dee waaba ji ba moom ak nammaam ah ak namima garaaw na lool ci mbooleem jullit ñi waaw di jaxase di rambaaji diggante jullit ñi garaaw na waaye di rambaaje ñi nga xam ne ñoo yor xam-xamu ñoo doon xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam taxawee fi lim fi nekke woon moom alayhi salaatu wa ñooñu nag ngay jéem a def loolu ci seen biir foofu la gën a garaawa ci waaw waaw day gën garaaw waaw moo tax kii nii li ñuy wax mooy koo xam ne dangaa ñëw sincère laaj affaire yi bañal ñu tontu la nee leerul kooku mën na laaj keneen waaye Seydina Sufyaan nag dana yonent waaye saa saa wax ma jàngal ma wax ma loo xamante ni ñi ci lislaam gi kaddu goo xam ne du ma ko waajati boo ma ko xasee leeral xas ma ko wax day leer ci sama dënn ma man koo doxe képp te yàlla tax te du ma ci soxla di laajaat keneen waaw qaala yonent bi alayhi ne ko qul waxal amantu billahi thumma istaqim waaw ne ko a ah, qul waxal ne amantu billah ne ko gëm naa y ne ko waxal ne gëm naa yàlla waaw summa istaqim ginnaaw gi nga cow wooral ci la nga xam ne mooy kàddu googu nga tudd ne gëm naa yàlla la mu laaj ci di dëppoo ak digalam yi tey sori képp tereem yi te moom mu tax mu delloo ko lii laa la ko delloo aaya bi ñu gisoon bii weesu inna alladina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu nga gis alquran ak sunna ni nga xamante ne nii moom lañ leen mam la tàqale ni ñu duggantee moo gin moo raw ni nga xamante ne nii fayen boo xamante ne nii woor na day sànn <laughs> masha allah <laughs> waaye boo xamante nii <laughs> bu poñsee mburoog soow wala jël soomu pamset lu mburu mi hmm? gis nga ni ñuy jaxasoo rek alquran ak sunna gën a jaxasoo loolu waaw kenn manu leen a tàqale kon nag nga gis yonentu alayhi salaam lim ko wax mooy da koo delloo ca laaya ba qul amantu billah thumma istaqim waaw kon nag mu ne xadiis bi rawaahu solo ko muslim al imaamu muslim ba léegi ñu ngi ci buntu istiqaama gis nga ba léegi su mastaqim coow wooralul ci yoon wi waaw bu ko jeng jëm ci leneen mukk mukk mukk mukk mukk mukk waaw takkool ak jaamu yàlla topp yàlla sant yàlla gërëm yàlla yaakaar yàlla di wéeru ci yàlla képp ba ni nga xam ne noonu la lay jële boobu ko defee nga bokk wala tamutunna illaa wa antum muslimun te ngal la waaye bu fi kenn di décédé fekk ba muy décédé bokkul ci ñi nga xam ne dañoo wommatu ci sama istiqaama gi ma leen laaj ci sama yoon wii di l'islam voilà mu ne kon imaamu muslim moo ko solo xam nga hadis bi gisoon nañ ko ci al arba'in an-nawawiyyi rahmatullahi alayhi mu ne imaam muslim moo ko solo waaye na ko noon al imaamu eh, ahmad ibn muhammad eh, solo na ko naka noonu al imaam Ibn Maaja ak al imaamu Tirmidi al imaamu Tirmidi moom bi mu ko solo am na lu mu ci yokk nag waaw parce que gana ne bi mu indee càllaleem an Sufyaan ibn Abdillah as-Saqafi annahu qaala qultu ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam haddithni bi amrin a'tasimu bihi qaala qul rabbiya Allah thumma istaqim voilà inna alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu waaw fii na ne wax ko dana ko waxal rabbi allah borom bi képp kii sama borom képp mooy allah mooy yàlla summa ginnaaw gi istaqim nga coow wooral qultu nee na ma ne ko ya rasulallah mais yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa axwafu maa taxaafu alayya ana lan nga gin nga gën a ragal ci man waaw ana lan rek nga gën a ragal ci man Sufyaan mii loo xam ne daal parce que xam na ne kii mooy docteuru xol yi ak yaram yi lépp waaw Allahu akbar mu ne ko mais lan nga gën a ragal ci man waaw mu ne ko mu nee na mooy lan nga gën a ragal musiba boo xam ne man sama bopp boo xam ne dukkee fenn ci sama man ci sama bopp maay suuxal sama bopp mooy maay pëtëxal sama bopp ci teeri alkande ana lan ci sama bopp man Sufyaan nga gis ne yonent waaye saa saam ragal nga ne loolu man na maa alal ci man nee na fa axada bi lisaani nafse yonent waaye saa saam jàpp génne lam nañu boppam jàpp ko wan ko ko summa qaala nee ginnaaw bi mu ko jàppee ba mu gis ko mu bàyyiwaat ne ma hada gis nga li ma la wan léegi loolu laa gën ragal ci yow te lu mel noonu la waxoon Seydina <laughs> Mu'adh ibn Jabal <laughs> radiyallahu ta'ala ba ba Seydina Mu'adh naan ko kon yeneen bi alayhi salaatu salaam afa afa afa nu'xazu bimaa natakallamu bihi mais yeneen bi alayhi salaatu salaam dañuy jàpp li nga xam ne dañ koy wax sax suñu la amee. mu ne ko sakilatka ummuka yaa Mu'aaz <laughs> waaw ci Mu'aaz yéen a mooy ci loolu la la mën a dalee ay ah, Mu'aaz ba xamoo woon loolu ay Mu'aaz waaw loolu la bu cim de waaw <laughs> ci Mu'aaz waaw xam nga sakilatka moo moo mooy yàlla na la sa yaay ñàkk <laughs> waaw jigéen goo xam ne. dafa ñàkk doomam waaw mu ne ko sakkilat ko waaye loolu waxinu arab la nekkul ne mooy da ko ñaanal léegi na la sa yaay ñàkk déedéet sakkilat <laughs> ka waaw waxoon nañ la bañ koy gis ne la woon ca arbaina yi ne la moo loolu mooy ki waaji na yow man xaw waa ji ñëw waxal loo xam sa benn waay quoi wala sa benn kii nga ko man xaw ma lu ma lay defal yow yow yal na nga dee rek <laughs> est-ce day tekki ni fii mu ne da koo ñaanal léegi na dee dee xaalam léegi lu non non waxu affection la waxu jege ñaala la waxu waxu koo sopp ngay wax noonu noonu waaw manoo ko faxal yëkkum ban naasu ndax nit ñi deesul leen eh, jël seen eh, xar yi di leen sëmbërtal biir safara ah ak seen bakkan yi ñu teg seen taxu bakkan yi nga xam ne seen tànk yi day féete kaw seen xar kanam yi féete suuf akramanallah lu dul li nga xam ne mu ngi tukkee ci li nga xam ne moom la seen làmmiñ yi go mooy li seen làmmiñ yi nga xam ne moo ko wax def wax ko moo tax làmmiñ gaaw balla léegi bu takkee am nga problème moo tax ku nekk bala ngaa wax li nasaraan bi naan na nga remuer sa langue mille fois door a wax mooy na nga xalaat bu baax bala ngay génn li ngay wax ba ngaa toj ab fa yàqaale sa kon nag mu ngi noonu loolu la ci al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi di yokku euh, ci xadiisu Seydina euh, euh, Sufyaan bi rahmatullahi alayhi léegi kon ñu jàll ci xadiis bi ci tegu wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaaribuu wa saddiduu wa'lamuu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi qaaluu walaa anta yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala walaa ana illaa an yataghammadaniya allahu birahmatin minhu wa fadlin rawaahu muslim wal muqaaraba alqasdu alladi laa guluwwa fiihi wala taqsiir wassadaad alistiqaamatu wal isaaba wa yatagammadani yulbisuni wa yasturuni qaala alculamaa'u rahimahumullahu ta'aala ma'na alistiqaama luzumu taa'ati llahi ta'aala qaalu wa hiya min jawaami'il kalim wa hiya nizaamul umuuri wa billahi tawfiiq kon al imaamu alhamdulillah an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy indi li nga xamante ne nii mooy xadiis mu mujj ci buntu bi ñaar kese la hmm? ñaar kese la akbar allahu akbar allahu akbar màgg na màgg na mu an abi hurayra waaw koy jëlee ci abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardah eh? yal na ko yàlla gërëm yal na moom mu ne annahu qaala qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa qaaribu wasaddidu waaw nee na qaaribu wasaddidu léegi imaamu Nawawi mu ne al muqaaraba léegi rahimahullah muy muy muy leeral baat boobu mu ne kàntaa baat boobu ngeen dégg ci ci ci xadiis bi mooy al muqaaraba ci la jóge ñoo bokk eh? mu ne al qasdu alladhi la ghuluwa fihi wala taqsir mooy jublu yi jaam bi di jublu ci boroomam de telle façon de telle sorte que jublu googee nga xam alladi bi nga xam ne laa xuluwa fiihi amulu ëppal fiihi wala taqsir te amul ak ak ak gàtt ak ak gàttañlu waaw mooy doo ëppal yow bépp boroom bi ne def leen lii ngay def lu ëpp li mu wax waaw waaye wala taqsir du ne def leen lii yow moom def leen ñaar yow nga def benn déedéet waaye bu nee def leen ñaar yow doo fi nekk di def euh, ñett waaw kay loolu mooy alxulu mooy ëppal waaw <laughs> waaw <laughs> taqsir mooy contraire bi doo am tafrid ak li nga xam ne al ifraatu ak ak tafrid léegi mu ne kon euh, loolu lay tekki mooy saddidu boo kii bi qaaribu kon noonu la ko al imaam waxe mu ne kon kon kon daal euh, mooy lan qaaribu mooy daal dee leen jublu lépp lu ngeen di def muy xadiisu yéene ba la lay yóbbu waaw na boroom bi képp tax te ngeen defe mbir yi ci li mu gën a digg doomoo mooy ni ko boroom bi gën a soppe ci seen mbir yëpp te ngeen bàyyi ak teengal waaw ak teengal aku gàttañ lu tamit waaw bu leen teengal ba yenu diine ji yenu bu ëpp waaw ndax waxoon na ne képp ku ko def ah, lu dul ne diine ji dina la noon waaw kon nag xaaribu mu ne wasadditu kanta baat boofu saddidu mu ne wassadadu ah mu ne al istiqamatu wal isaba mu ne loolu moom mooy al istiqaama mooy istaqimu waaw tegu ci yoon wu coow woowu tegu leen ci bàyyi li nga xam ne mooy al ifraat ëppal ak liñ ko waxe sànq ëppal ak gàttañ lu bàyyi leen ko Allahu akbar léegi nag bu ngeen defee loolu lan mooy xew mu ne waalamu kon al imaamu Nawawi mu ne wa sadaadu al istiqaama mooy ak cowooral wal isaaba ak boo ko defee fa ngay jote fa ngay jote li nga xam ne mooy yiw mooy fa nga xam ne mooy mu yàlla waaw loolu mooy al istiqaama waaw mu ngi noonu kon nag mu ne wa'lamu te na ngeen xam ne waaw hadith bi ñu waxoon sànq euh, imaam kii moo ko solo imaamul Buxaari yi naka noonu ñoom imaam Muslim waaw dinaa inna diina yusrun Sayyidina Abu Hurayra mii moo ko solo waaw radiyallahu anhu <laughs> wala yushaadda diina ahadun illaa ghalaba te mooy mooy hadith bii la même bi la bi ñu nekk la waaye ci yeneen i tëggin waaw mooy yeneeni tëggin voilà ndax imaamul Buxaari yi da ci indi woo xam ne dane eh, yonent lay saar saar nii la ko commencé sayna Abu Hurayra inna ad-diina yusrun wala yusha wala yushaadda ad-diina ahadun illaa ghalabahu fasaddidu wa qaaribu wa abshiru wasta'iinu bil ghadwa war rawha wa shay'in min ad-dulja waaw loolu loolu tëggin boobu xadiis boobu ci tëggin boobu la ñëwee mais wute ak bii nii tuuti ci tëggin voilà kon nag mu ne kon mu ne wasaddidu mu ne kon yonent bi alay salaam ne wasaddidu te na ngeen nekk ñoo xamante ni nii da ngeen di mooy waaw léegi ak sadaadu waxoon nañ ko mooy coow wooral mu ne wax la mu na ngeen xam annahu lan yanju ahadan amul kenn ci yéen koo xamante ni lan ju lan yanju du rucc waaw am na ci riwaaya yenn imaam muslim yi lan yunjiya ahadan minkum amalu waaw bii nag wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi amali amul kenn kenn kenn ci yéen koo xamante ne nii dina rëcc waaw ci lan ahadun kenn minkum bi amali du rëcc mukk mucc ci ci ci ci sànjum yàlla mbugalum yàlla bi amali yii ci ay jëfam kese quoi mooy lañ waxoon fan yi ne teg yow buñ tegee yërmande yàlla nee nga foog na yow am na kenn koo xamante ne nii moom en dehors de yërmande yàlla moom mën naa présenter mën naa jëfa jëf lu baax ba hein moom dina rëcc quoi parce que jëf na lu baax mukk waaw kon yonent bi alayhi salaatu salaam luy wax xaalu ñu ne ko mais wala anta ya rasulallah mais même pas yow même yow mi lii nga wax ne kenn du rëcc kenn namul kenn koo xam ne dina rëcc ndax ay jëfam kese buñ tegee yërmande yàlla fee <laughs> ah loolu la <laughs> ndax ku rëcc moom yërmande yàlla tax <laughs> waaw mu ne leen wala ana waaw wala anta ya rasulullah même yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne wala ana même man doonuma woon rëcc illaa lulul an yataghammadani allahu bi rahmatin minhu wa fadl ludul borom bi daal di may suturaal moo tax imaamu Nawawi mu ne wa yataghammaduni mooy wa yataghammadani boo bëlee xadiis bi di wax mooy yul bisu nii yul bisa nii mooy mu solal ma wa yasturu waaw hein wala wa yastura nii boo nee wa yataxammadu nii baax na parce que daa koo génne ci xadiis bi indi ko comme benn euh, phrase benn verbe bu mu teg au début wa yataxammadu nii waaye sinon bu dee ca xadiis ba nga ko jële noonu nag mu ñëw yataxammadani kon mooy yul bisa nii wa yastura waaw mu ne loolu mooy lan mooy mu daal di may solal daal di may suturaal gis nga euh, waa ji yor jaasi fi mu koy dugal mbar mi mu koy dugal ngir protéger ko nan la ko araab yi woowe ci baat bii la jóge ñoo bokk <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu le waaw akbar mooy mu daal di may suturaal kese képp ku rëcc bu dee yeneen trois cent wax lii kon kan ngay xalaat ñépp ci yërmande yàlla kese lañu wax xamuñ ci leneen te bu yërmande yàlla tox génnee ci ñun kenn du rëcc allahu akbar waaw léegi euh, mu ne bi rahmatin minhu ci yërmande gu tukkee ci moom wa fadlin ak ngëneelam gu dul jeex waaw lii kese léegi nag al imaamu Nawawi kon wax nañu baat yi nga xam ne ñoo nekk mu ne rawaahu solo na ko muslim al imaamu muslim rahmatullahi alayhi dinañ ci ñëwaat mu ne qaala al ulama mu ne boroom xam-xam yi nee nañ kanta lim fi teg baat yooyu wax nañ li muy tekki sànq mooy baatu xadiis yi mu leeral comme ni mu ko waxoon ci njàlbeen bi ci mbëmbëstalu bu euh, téere bi mu ne qaala al ulama boroom xam-xam yi de nee nañ maana al istiqaama li nga xam ne mooy maanaawu al istiqaama mooy coow wooral lu muy tekki mooy luzumu taa'atillahi ta'ala mooy taqook di topp di jaamu yàlla di topp yàlla mi nga xam ne moo kawete yéegut qaalu nee na nee nañu rahmatullah alayhim wa nag daa bokk kàddu gi al istiqaama hmm? daa bokk min jawaami'il kalim ci kaddu yi nga xam ne mooy yu mëdd yi borom bi jox yeneen ci daal saa saa kaddu gu ndaw waaye li ci nekk ci ay maanaam moo raw géej yi waaw lépp luy ndox ci kaw suuf lépp luy ndaw géej fleuve lépp boo leen boole woon benn kàddu yonent bàyyi saa saa moo leen ëppi maanaa ci ngay xamee ne kon nag lépp luy naan xadiis bi lii la wax mooy xam nga ne lañ ba kenn man la koo naqal waaw allahu akbar ndax yonent bàyyi saa saa mooy ku ndub jeexal ku nekk la nga xam ca moom képp ngay wax te la nga xam ca moom toqul du toq ci géej waaw ak waaja nu man bi màgg màgg màgg màgg màgg la muy wax ci yonent bi alayhi salaatu salaam lépp lépp lépp lu mu rëy rëy fi yow moom moom moom fi mu toll ci yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam wan waaye dëgg dëgg ku yonent bi alayhi salaatu salaam boroom bi kese ko xam waaw loolu moom boroomam la kon nag mu ne hein wahiya te nag kàddu gi nizaamul umuur mooy nosawuk mbir yi mbir yépp ci lii lay nosawoo waaw dund gi fii ak dundu ëllëg ci kàddu gi ci lay nosawoo mooy istiqaama boo bëggee sa dunduk àddina neex ngay dund nekk ci sa kaw ngërëmu borom waaye it sa àllaaxira nga nekk ci sa ngërëmu borom kàddu gaa yi istiqaama gii ngay dëgg ngay ngay dëggu moom ngay dundal te dëggal ko mu ne wa billahi te ci yàlla nag ak tawfiq moom la ak dëppaale ci moom lay jóge yàlla nañu bu dëppaale amin léegi lii nii nee na al imaamu euh, an-Nawawi rahimahullahu taala nee na al imaamu euh, Muslim rahmatullahi alayhi moom moo ko soloo waaye naka noonu moom kese moo ko waaye al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi am na ko tey yum ci soloo yoo xam ne moom laa la doon wax sànq ne la euh, tëggin wi moo xaw euh, wute tuuti waaye euh, même hadis bi la voilà kon nag naka noonu al imaam Abu Isa solo na ko naka noonu al imaamu Ahmad solo na ko ci bërëb yu bare bare bare ak naka noonu al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi kon hadis baa ko kon di ñu delloo ci lan istiqaama waaw. waaw te tamit da nga ciy comprendre lu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon shayyabatnii Huudun wa axawaatuhaa kene daal di may daal dina may bijjaaloo Huud ak ay mbokkam waaw ndax istiqaama gi gisoo bi mu ko waxee la ne na xam ne <laughs> hein na xam ne amul kenn ci yéen waaw koo xam ne dina rëcc ndax ay jëfam ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man Allahu akbar lu dul rek borom bi suturaal ma muur ma ah, li nga xam ne mooy yërmandeem bu yaatu gi ak li nga xamante ne nii mooy eh, ngëneelam waaw wax nañ la nag xadiis yu ñoom imaam muslim yi yu bari moom imaamu muslimu ibnu alxajaaj rahmatullah alayhi dana ah, eh, sayna abu hurayra lan yunji ahadan minkum amalu ah ah mais ak bii benn la voilà moom nag ci bërëb yu bari tamit la ko indi moom al imaamu muslim abul abul husayn voilà rahmatullahi alayhi kon nag mu ngi noonu fii nag kon la xadiis bi yem kon daal ñu xam ne comme waxoon nañ fi xadiis bii nii tuddoon nañ ko fi ne mbir yi daal dañuy xam ne kon ñun yàlla kese suñu affaire moom kese lañ mën a am waaw moom rek lañ mën a amal affaire boobu waaw moom kese waaw kuy yaakaar yaakaaral yàlla kuy ñaan ñaanal yàlla la mu waxoon Mawlana Ibn Abbas waaw ida sa'alta fas'alillah wa ida ista'anta fasta'in billah radiyallahu ta'ala anhuma waaw booy ñaan am loo am yitte soxla ñaanal yàlla bu fi ñaan benn mbindeef waaw benn mbindeef dara deful dara voilà ñaanal yàlla voilà mu ngi noonu mooy ki ñu doy de kenn nañu doy benn jaam doyu ñu jaam boo jàpp ne moo la doy moom yàllaa ko doy voilà mu ngi noonu kon nag affaire baa ngi noonu fii nag la yem euh, fii la ko al imaam yemale bii di ñëw ñu gis bunt bi nga xam ne boobu moom amaana benn jotaay mu doy parce que al imaam euh, moom indiwu fa sax xadiis voilà indiwu fa xadiis dafa junju xadiis boo xam ne jotoon nañ ko gis te comme que jotoon nañ ko gis waxoon nañ la xadiis bu ñu fi jot a gis insha allah buñ ci ñëwaatee dañuy romb mira euh, muruur al kiram